cheikh bi kii mu ni moom daal dafa am ay dëkkandoo ki xaritu ñu nekk ci beneen diine toujours nag dafa am laaj bu ñu koy laaj te xamul nu muy koy tonte maanaam lu tax jullit ñi duñu lekk yàpp mbaam wala boog lu tax seen diine eh, araamal leen ñu lekk yàpp mbaam xuux ñu ne ci yeneen diine di ko lu tax seen diine xaraamal ko bu mu sonn ci dugg ak ñoom ci ay détail na ko xamal jëmmi xaraamal ak daganal ci sharia lu muy firi mooy julli bi lépp loo xam ne dem na ba mu wóor ko ne lii yàlla da ko xaraamal la fa mooy bàyyi ko lu tax mu xaramal ko loola yoonam nekku ci léeg-léeg nag nit ñi di ko gëstu di wax ne nangam ak nangam moo tax waaye moom na xam ne la tax dëgg dëgg dëgg mooy tere bi ko yàlla tere te moom day jaamu yàlla boo xam ne da ko bind sañ koo digal sañ koo tere mu ne ko bul lekk lii lekkal lii muy lekk la dagan di bàyyi la nga xam ne daganut noonu mu laaje ci mbaam xoox lu tax mu xaraamal no jullit yi duñ ko duñ ko lekk ndax yàlla da koo xaraamal lu tax mu xaraamal ko noonu lañ ko mën a laaje ci sàngara noonu lañ ko mën a laaje ci njaaloo noonu lañ ko mën a laaje ci lekk alalu jaambur noonu lañ ko mën a laaje ci lépp loo xam la yooyu yëpp seen tontu lenn la mooy borom bi tabaraka wa taala moo ko tere te lu yàlla tere des koy bàyyi ya dagan lu tax mu dagan mooy borom bi tabaraka wa taala moo ko daganal jullit bi daganal ko loolu rek mooy tontu li amul taala alam